a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin <clears throat> wa imaamil muttaqiin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iina amma ba'du fa yaquulu al imaamu <clears throat> alxafidu shaykhu lislaam muhyiddin abu zakariya yahya ibnu sharaf annawawiyu addimashqiyu shaafi'iyu rahimahullahu ta'aala fi matnil arba'iin annawawiyya fi alxaadiisi as-saxiixati nabawiyya alxadiisu saamina cashar an abi darrin jundub bni junaada wa abi abdirrahmani muaaz bni jabalin radia allahu anhuma an rasulillahi sala allahu alayhi wasallam annahu qaal ittaqi llaha haytuma kunt wa atbi'i sayyi'ata alxasanata tamhuha wa xaaliqi nnaasa bi xuluqin xasan rawaahu tirmiziyu rahimahullah wa qaala xadiisun xasan wa fi ba'di nusax xasanun saxiix kon alimaamu nawawi ashaafi'iyu rahimahullahu ta'aala mu ne alxadiisu xadiis ma nga xamante ne nii assaamina ashara mi nga xam ne mooy saamina mooy huit ashara dix mooy juróom-ñett ak fukk muy fukk ak juróom-ñett muy hadith numéro 18 mu ne an Abi Zar bii mu ngi koy jële ci Seydina Abu Zar di baayu Zar moo doon dàkkantalam nan la tuddoon mu ne Jundub ibnu Junaada Jundub la tuddoon Jundub di doomi Junaada loolu it wute la ci borom xam-xam yi boo demee ci saraa yi wala ci tarjamaam est-ce que lii consensus wala déet ni nga ko fa fekk. wa abi abdirrahman ak keneen hadis bi ci ñaari sahaaba la ko jële ak abi abdirrahman di bàyyi abdirrahman nga ne ma ah man de déggoon naa abu abdirrahman abdullah ibn umar abu abdirrahman mawlana ibn mas'ud ma waa ah, kon nañ ko déglu xool kenn ci ñoom ñaar la mu ne mu'az kii de keneen la on waaw keneen la Abu Abdurrahman yi du benn du ñaar du ñett voilà muy Muaz ibn Jabal muy Seydina Muaz di doomi Jabal al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma kon ci ñoom ñaar Seydina Abu Dar ak Seydina Muaz ci la jële hadith yi an rasulillah ñoom ñaar ñu jële ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala neena ittaqillaha haythuma kunt yonent bi alayhi salatu wassalam nee na ittaqillaha yow camsi yow nit ki ragalal yàlla haythuma kunt foo mën a ne voilà foo mën a ne rek na nga ragal yàlla wa atbi'i sayyi'ata alhasana te deel toppale deel toppale boo defee as-sayyi'ata lu ñaaw alhasanata deel fa def lu yiiw place lu ñaaw la nga def mooy lan tuubal boo defee bàkkaar gaawal nga tuub ak lépp lu tuub galaaj wala boo defee boo xam ne bàkkaar la boo xam ne tuub ga ne tuub naa kese wala tuub naa ci yàlla kese du doy foog nga réparer ko def lu baax wala nga def lu baax bërëb boobu la nga defe woon lu bon loolu le wa at bien deel toppale sayyata lu ñaaw li nga xam ne jot naa rëcc ci yow alxasanata toppale ko lu yiw tamxuhaa bu ko defee day effacer la nga xamante ne nii mooy jeexital ak ya nga xamante ne mooy lu ñaaw la nga defoon wa xaaliqin te deel dund nit ñi nag bi xuluqin hasan ci ay jikko yoo xam ne yu rafet deel nekk nit ñi di dëkkaale nit ñi di dund ak nit ñi ci li li nga xam ne mooy ay jikko ya nga xam ne ñooyu tedd ya ta rafet walaa mu ngi noonu le kon nag mu ngi noonu mu ne rawahu hadis bii de soloo na ko at-Tirmidhi ki nga xam ne mooy al-imam at-Tirmidhi waxoon nañ leen tudd Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata Tirmidi rahimahullah wa qaala bi mu ko soloowee ba pare mu ne moom imaamu Tirmidi hadiisun rahimahullah hadiis bii de hasanun bu baax la bu rafet la wa fii ba'di nusax al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne nekk na ci benn yenn ci yi nga xam ne mooy lañu ci sunanu Tirmidi yenn ci version yi imaamu Tirmidhi ni ngi ko soloo foofale foofale lan lañ fa def foofu dane moom xasanun sahih mooy hadis bii de xasanun bu baax la sahihun bu wér la al imam an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne alhadithu taasi ashar an abil abbas abdillahi ibn abbas radiyallahu anhuma annahu qaala kuntu xalfa nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam yawman faqaala yaa gulaam inni u'allimuka kalimaat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujaahak idaa sa'alta fas'alillaah wa idaa ista'anta fasta'in billaah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'alaa an yanfa'uuka bi shay'in lam yanfa'uuka illaa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'uu 'alaa an yadurruuka bi shay'in lam yadurruuka illaa bi shay'in qad katabahu Allahu 'alayk rufi'ati al-aqlaamu wa jaffati as-suhuf rawaahu at-Tirmidhi rahimahullah wa qaala xadiisun xasanun saxiix wa fi riwaayati gayri tirmidiyi rahimahullah ihfadi llaha tajidhu amaamak ta'arraf ila allahi fi rraxaa'i ya'rifka fi shidda wa'lam anna maa axta'aka lam yakun liyusiibak wa maa asaabaka lam yakun liyuxti'ak wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-faraja ma'a al-karb wa anna ma'al usri yusra kon al imam an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne al hadith hadith bii mooy at-taasi'a ba nga xam ne mooy juróom-ñeent ginnaaw fukk mooy dix-neuf mooy fukk ak juróom-ñeenteelu hadith bi mu ne an Abil Abbas mooy nag mu ngi koy jële ci baay Abbas looloo doon dakkantalam nan la tuddoon Abdillah ibn Abbas bi Abdillah di jaamu bi yàlla bi ibni di doomi Abbas di doomi Abbas ibn Abdul Muttalib al-Abbas am rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anil Abbas <coughs> kon doom ji ni Abdallah moom lañ jële yi moo doon dakkantalam Abul Abbas annahu qaala neena kuntu dama masa nekk xalfa nabi ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yawma benn bés fa qaala mu ne ma yaa gulaam e eh, yow ngone si e yow ngone si inni man kat rasulullah mooy yonent bi alei salaatu salaam dafa yéegoon ci war waay wi supporté mawlaana Ibn Abbaas voilà gis nga allahu akbar allahu akbar <laughs> jombol woon yéeg non seulement war mbaam non seulement di supporté saxaabaam loolu moom jombalu ko woon boppam voilà dalee na mooy sangu ñëpp waaye dalee na nawloo woon mooy sangu ñëpp voilà waaw moom bokkul ak ñi nga xam ne buñ nee kilifa jàpp ne ñoom tax na ñoom jomb nañ sax toog di lekk ak nit ñi wala iyaazu billah wala ñuy bokk rek fuñ ne il faut ñu tël ko li mu gën mu sonal ñëpp voilà balaa dem fenn ñëpp ci sonn lu nañ génne ko pour moom alors que ci loo xam ne c'était simple mënoon naa dugg ci oto yii waaye du ko def ngir wane ne moom daa am fu mu àgg dugal ko ci bopp taalibe yi tamit ak ña koy topp bañ jàpp ne moom moom moom lii la war a def alors que demewul noonu loolu ak a sorak la yonente bi alei satu jàngale ak li nga xamante ne loolu mooy naan kon nag <clears throat> mu ne damaa mas a nekk ci ginnaaw yonent mi alayhi salaatu salaam ci war waay yow man benn bés fa qaala yonent mi alayhi salaatu salaam ne ma yaa gulaam <clears throat> voilà di wax mooy waxtaan wañ doon wax képp koo xam ne waxtaanook sayu doom xamal leen li ñu war a xam ci diine buñ demee ci école bu ñu rokkos ci seen bopp yi yu yàllay bay yoo xamante ne yu l'islam bi tere bañ kii nga ñëw toog di naan di constater les dégâts quoi naan af ah, xale yi ah, ñoom ñoom moom c'est des ma ne yow am nga sa yow am di nga am problème kon nag mu ngi nii di waxtaan ak xale yi di waxtaan te du sa doom kese moom nii doom la ci moom waaye cousin la ci moom ndax seen ñaari baay yi ñoom ñoo bokk baay yi Abdul Muttalib voilà Abdul Muttalib moo jur al Abbas yonent la sa sa baay mooy Abdallah voilà kii cousin la ci moom waaye da koo jàppe comme boppam yépp àddina bi yépp ndax képp koo xam ne ndono yonent ma lay saa sàmm amoo sélectionné kii sama doom moom laay xamal kul sama doom ne jàll ne na baayam où sont ses pères ana say waajuram ñoom lu ñuy def man dama aw ma seen temps wane loolu du waxu du waxu dara voilà wal iyaadu billah kon nag mu ne <coughs> fekk yaa am temps voilà fekk am nga temps léegi yow daal nga wal iyaadu billah kon mu ne yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne ma yaa gulaam e yow ngone si inni man mi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam uallimuka kalimat dama lay xamal ay baax ay kaddu yoo xamante ne nii jàpp ko nga téye ko léegi nag mooy lan <coughs> xaarul xaarul moom moo tax jël initiative propre sa propre initiative moom yonent bi saa salaam mooy nekkul di xaar naan bon man daal ku ma laajul du la wax voilà man daal xam naa ku ma laajul sama yoon na wut non non daa ñëw ne ko yow war si dama lay jàngal waaw. alhamdulillah mu ne dama lay jàngalay kaddu ihfazillah yahfaz mooy del wattu yàlla ci digalam yi waaw digalam yi dee ci wattu yàlla ba di ko def te moom kese tax. tere bi deel ci seet yàlla bi ci wattu yàlla ba ko sori ko te moom kese moo tax ci gàttal quoi ab shara yi ay ay kaddu la yoo xam ne jawaami'ul kalim yi nga xam ne moom lañ joxe Yonent bi sallallahu alayhi la ay géej la yu dul jeex waaye ñun nekkuñ fi ci ak yu mel noonu dañuy wax rek première kii yi ak yu ndaw la après gàll voilà mu ne fadillah wattul sa borom tabaaraka wa ci lépp lum la digal waaye wattul sa borom ci lépp lum la tere ba sori ko yahfazka boo ko defee moom dina la wattul boppam voilà yow bul tiit gis nga xonjom kat yeeg gaa yi nga xam ne doxalul diine te ku fi wax diine ju leer ñu lay tëkku voilà parce que ñoom jàpp nañ ne diine ji seen affaire baay la wala seen affaire maam alors que teguñu ko fen fan la leen seen maam ne maamoom diine ji léegi ku ku ku bokkul ci sama askan waroo ci amul voilà ñu jàpp ne diine ñoom ñoo ko moom ñoom kese ci man a wax ma ne loolu amul bu alors dafa amul voilà yow ñooñu ñëpp dina tëkku ak xonjomkat yeeg xaabakat yeeg gaa yi nga xam ne même jàng nañ sax mais dañoo iñaan parce que yow amaana borom bi ba mooy siit bi mu la jox mooy sa sa sa porte njàngale fam àgg ñoom bëggoon nañ ko mais amuñu ko ñu soxore la ñoom ñëpp bu leen rek bu leen faale yéeféer yéeg ñeneen yi bu dee jullit ñii def lii moom la bu leen faale bul faale leen yow xamal ne yow nekkal ci li la yàlla digal rek deel wattu yàlla ci diggaleen yi di ko nekke te tereen yi nga koy wattu di ko sori boo ko defee yahfazka borom boobu moom moo lay wattu ci yii de wallahu ya'sumuka minan nas loolu la waxoon yonente ma sa bi moo lay ñoŋal moo lay protéger ci ayu nit ñi dara lañ la dul mënal di lañ yéeg borom bi lépp lu mu bindul ne du la laal dara la du laal lu mu bind ne ci yooyu dina la laal ndax nattu la dina la laal waaye loolu comme que yow loolu loolu la ko yàlla dogalee yow teguwul ci loxoy ñi lay fexee la waa ji lay tal sam pële naan bëggatuma mu dund ak walla damaa bëgg ma ko ma ne loolu sax préoccupé bu mu nekkal ci li nga war a nekk rek yahfazka da nga xam ne sa borom de yahfazka mooy ki lay wattul boppam ihfazillah mu ne ko yow nga ne si ma léegi ihfazillah ay waay waay ndone si wattul borom bi tabaraka wa taala ci digalam yi bu diglee xamal ne digalu yàlla bokkul digalu kenn waaw bokkul ak digalu kenn ay digalu ma féete kaw digalu kaw mu man di doon voilà faj fekk nag ndigalu waajoojee mbindeef moomee mu ngi topp ci mbir ndigalu yàlla yi la waa nga def ko te sax moom taxul yàllaa tax waaye bu ko wu duunoo wuuteeg moom waaye fee nga koy teg sans état d'âme voilà fee nga koy teg parce que dafa wuuteeg ndigalu yàlla yi waaye tereem yi naka noonu yi noonu nga koy soree ku la bëgg def loolu xaram nga ne waaye dara laa defut nga bañ. voilà <laughs> mu ngi noonu mun nagay basillaa bàyyil bu xel sa borom tabaraka wa taala di ko wattu tajidhu boo ko defee tajidhu duñ ko fekk tuja mooy loo nar moo xam lu nar a yomb laaj ak lu jafe la ak surtout yu jafe lépp borom bi mooy yow borom bi moo aaral say mbir yoral say voilà yow bokkoo ci ñi nga xamante ne nii ñoom pour ñoom bu ñu nee ci désert bi ak ñu nekk San Francisco ni ni ni nga San Francisco wala biir New York wala biir Sandaga ñoom pour ñoom bu yemu yow ñoo yem ci yow yàlla ko tayee gis voilà nit ñaa ngi bi nga nekk ak ñoom ci li ko yàlla diglee boo nee ci bi nga xam ne ma ne sama boro mu ngi ànd ak man di xam ci li ma ne ba pare te li may di digal saajawu ci dara ba léegi noonu la gën a li may xaraamal ma nekk man kese wala ma nekk foo xam ne julli dafa bari wala foo xam ne yéeféer kese ñoo yem voilà kon nag yow nag ihfazillah daal di wattu sa borom tabaaraka wa taala boo ko defee di ci ndigalam yeek tere yi tax tamit mooy di ko wéetal te ko di ko bokkaale ci tajidhu di nga ko fekk boo saa su ne rek tijaahaka sa kanam saa loo nar a dugg mu nar a compliqué rek inna ma'al usri yusra sa borom dëgg dëgg diggante metti yu ne ay yomb yomb la indil mooy yow yow yow moom yow yooyu bu mu nekk sax sa souci voilà ay nan laay amee dépense après wala problème yi may yu ma lool loolu tajidhu di ñu fekk sa borom tujaahaka sa kanam mooy sa mooy baatu kanam bërëb nii mooy ne yow loo mën di dugg lu mu ñàng ñàng ñàng sa borom dina la ci génne iza sa'alta kon nag yow ngone si xoolal lii aka neex jë moom la sëriñ bi doon wax keroog dimanche radiyallahu anhu këne lii ku nekk da nga koo war a jàngal sa bopp voilà bu xam ko yonent bi alayhi salaam li gis nga ji bu ko nit xale yi xamee gëme ko noonu takk ko jeex na fu moo nekk ci àddina bi mën na faa def yow sa ginnaaw ba nag sa gannaaw xam nga ne kii moom de toute façon moom am na xam waa yor il est bien armé mais ku ko yoru lii ku ko xamul xamaloo ko sax doom gënu ko noonu takk ko ta bu nekk ay spéculation kese de bon yow de toute façon saa bu ñu téléphone bi sonné nga tiit foog nga policier la woo parce que sa doom def na ko ba pare bëgg après di nié naan noo moom deful noo moom sama doom maa ko yor te yaa ko tey ah. parce que xam nga ne il n'est pas armé yow yow yow li ko li mu war li ko war a nekk ci moom ci am ngëm yàlla wéetal yàlla xam ne ay paaraawam yi ñu koy tere du paara ya ah, yàlla la paaraawam yi sax amuñu droit def moom yi ñu koy tere bu dee ne ñoom yi ñu koy tere mooy yàlla tere voilà waxuñu ñuy tere moom seen yu leen neex kese voilà mooy fii mu ne sawaay wala ñàkk a woor wala ñàkk a dem aji bu dee man nga ko loolu safara ci boppam da koo ñemewu la def wala da koo ñemewu la def comme yow doom bi ni ko ñemewu la def def bàkkaar ni ko sa parent ñemewu la def yow itam noonu la bul yaakaar ne ndigalal yi digal yi lay digal ngir moom la moo tax loolu booy jàngal gone dee ko xamal yàlla wan ko yàlla bu ko wan sa bopp parce que boo ko waree sa bopp moom boo fi jógee bu wéetee day foog ne moom ah sama affaire u baay la sama affaire u nday la new fi ma def lu ma neex toj dëkkli déedéet kon nag mu ko isa saalta léegi nag comme que lii gis nga xamal na sa borom bopp isa booy ñaan te booy laaj fasalillah na nga ñaan yàlla bu fi wax kenn ay na ma sëriñ diw may lii wëg na ma yonente sax nga may yonente mayewut ak sëriñ mayewul dara ça c'est des affaires yoo xamante ne ni il faut ñu koy wax mu leer yonente ma lay sax sama ko wax mayow fa fa boo ñëw fi kenn nag sonal walla moom daa bëgg a wax ko Serigne diw ñoom ñi ma ne waxuñu waxu Serigne diw laa wax déggoo liñ la waxoon bépp wax bu juunóog waxu yonent bi saa saam dañ koy teg fële ak wax jot ku ko man di wax indil ma téeméeri wàllu yu bu la neex boo xam ne nee nga mooy wax loolu mais ma ne amul nii lañ ko déggee ma ne dara fii laa wax yonent bi saa ni wax dafa leer kuy ñaan ñaanal yàlla est ce que moom du du du mooy gën gi mbindeefu yàlla yi est waxu ko ne ko yow booy ñaan ñaan ma man est-ce que daf koo wax yow ba bëgg yow bëgg naan loola bàyyil non loolu benn kii la mais bon wala bàyyil rek gaay bu ñu ñaan ñu naan nañu sëriñ diw may non non du wax loolu wax jooju wax ju jub voilà képp ku koy wax waxu erreur la wax loolu mooy dëgg na ma sëriñ diw may sëriñ diw mayewul déggoo yorente naa le sasam bi boppam daa mayewul moom ci boppam nee ne allahu huwa al ana al qasim Seydina al imam al Bukhari lu bari la ko indi rahimahullah ci Sahih bi yonent bi saa saa bi boppam nee na in inna allah allah huwal mu'ti yàlla mooy joxe wa ana man yonent bi saa saa al qasim man damay séddale lii yàllay joxe ci man la ko jaarale ngir ma séddaleel ko kum ma wax ma jox ko moom laay jox kum ma ne du ma ko jox du ma ko jox tous voilà kon kay ko ko waxu leen lu leer léegi yow ma bëgg ne léegi non bàyyi nañuy wax moom moo joxe ma ne waxuñu wax mu ngi nii moo ko wax non yow <laughs> ida sa'alta te loolu dafa am solo gis nga problème u tawxiid la problème wéedal yàlla yooyu ay ay affaire yu yu ñuy xeet ñu garaw la ba nit ki jàpp ne fii mu ne voilà di ñaan ne yàlla may ma sax pour moom ah non non da ngaa war a wax ndërëndërë Serigne Diou may déedéet naan boo xam nañ ne boo Serigne Diou du mooy maye waaye ma ne lu la teree wax directement yàlla may ma. te loolu la jàngale nag. wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i ila da'a. sëñ Borom nee na. yow yonent may sa sam bu la samay jaam yi laajee ci man nee man damaa jege maay nangu ñaanu ku ma ñaan waaw bu ma woowee dagaan na maa koy nangu bu ma woowee maa koy wuyu waaw na ma wuyul fal yastajibu lii léegi yow nga bëgg ñëw bëgg teggi parce que rek yow dëkk bi nga ne wala fi nga gox bi nga nekk ña nga jàpp ne ñoom ñooy nitu diine yi waxewuñ lii yonent may sa sam jàngale leneen lañuy wax ay sëriñ diwéy ñoon yal nañu may wala moo ñu may lii xéewal yi ñu am moom la ma ne du moom sëriñ diw mayu leen defalu leen dara voilà mooy ne loolu yàlla la yàlla nag moo koy jaarale ci ku ko neex mais jaarale ko ci moom tekkiwul dama boo joxe lii lii c'est tellement simple boo ko waxee gaa jàpp ne i fii muy sawaay def na scandale bi dégg na li sawaay wax mais dama naan ne yéen naa Seydina Ibrahim waxoon laa lay wax mais ayyul fariqayni ahaqqu bil ana kan ci ñaari kuréel yi gars yi dañuy ñëw wax li ñuy wax ba pare di la tëkku quoi waaw Seydina Ibrahim gars yi <laughs> di ko tëkku mu ne leen ne yéen yéen yéen ñu ñuy bokkaaleeg yàlla quoi <laughs> mu leen di woo gars yi di bokkaale yàlla ba pare nag di ko tëkku quoi mu ne leen ne yéen mais wa kayfa axaafu ma ashraktum wala taxaafuuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultaana fa ayyul fariqayni mu ne leen mais yéen suuratul an'am mais wa kayfa axaafu gaa yi di ko tiital mooy da ngay wax yoo xam ne ay évidence la mais comme que dañoo nekk li ba wallahi ladi laa ilaha illa hu yonent ma ne saa sa wax dina dëgg bada al islamu ghariban wa sa ya'udu ghariban kama bada fa tuuba lil ghuraba nee na l'islam bii dafa tàmbalee ci tumuranke wallahi te dina delluwaat ca tumuranke ga comme na mu tàmbalee woon waaye fa tuuba sajaratu tuuba texe ak garab goo gële ña koy moom ñay am pexe ñeel na keroog bu l'islam di tumuranke ñay tumuranke ànd ak moom ba yow da ngay wax yoo xam ne yaxu alquran yaxu hadith yonent bi alayhi salaam gars yi ne la pourquoi nga koy wax xam ne duñ wax dëgg ko boo waxee dëgg foo waxee dëgg am na kër goo am na ñoo laal te ko fenn parce la seen maam ya ne woon ba pare nag bëgg ñoom liñ ñewee ñu mu nekk diine quoi ba mu wax alxuraan ju leer ñu convoqué la lu tax wax ko dinañ ko tay ñu bantal ko mais c'est quoi ça ça c'est du n'importe quoi léegi Seydina Ibrahim ne waaw waaw yéen wa kayfa axaafu mais man nan laay ragaale nan laay ragale ma ashraktum li nga xam ne moom ngeen di bokkaale yàlla man may ragal yooyu da yéen di bokkaale yàlla ak ñeneen wala taxaafuuna te yéen ci seen bopp ragalu ngeen annakum yàlla di ko jaamu ci loo xam ne maalam yunazil bihi sultaana alay maalam yunazil bihi alaykum sultaana borom bi wàccewul ci yeneen teg seen digganteeg yàlla boo xam xërëm la wala nit la wala dara lépp lu dox sa digganteeg sa boroom tax doo fa àgg kooku xërëm la ci yow borom bi wàccewul ci benn lay na yéen topp leen yooyu mu ne leen nag fa ayul fariqayni mais ana ci ban ci ñaari kuréel yi man ak yéen waa ahlu tawhid ak waa ahlu shirk ana ak ñiy bokkaale yàlla même bu dee ñeneen ci diine lañ ne mais ban ci ñaari kuréel yi ahaq moo gën a yeey bil am nekk ci sécurité in kuntum ta'lamuna dem xam ni mais celui ci ay ay ay caaxaan la ko waa léegi kon mu ne ko fa ida sa'al ida sa'alta boo ñëwee bay laaj di ñaan di tàllal sa loxo fas'alillah boo amee soxla bu ko ñaan kenn ñaan ko yàlla waaw fas'alillah voilà wa ida sta'anta te boo ñëwee di sàkku ndimbal fasta'in billah na nga sàkku ndimbal ci yàlla neew ko sàkkul ndimbal ci man yonent ba mukku ci yàlla billah sàkkul ndimbal ci yàlla waalam ta na nga xam yow gone na annal ummata naka gis nga xeet wi lii mooy xeet wi mooy mbindeef yépp nag lii mooy malaaka yeeg jinne yeeg nit ñeeg maam aadama ba ba ko borom bi sosee ba nii àddina bi tukkee loolu mooy ummat ñun ñépp buñ leen ñoom ñépp buñ dajaloo woon law ijtamaat gis nga bu ñu dajaloo woon ala an yanfa'uka ci kaw ñu daal di lay jariñ bi shay'in ci mbir mbir moom lu man di demee ëndil la loo xam ne utilité la lu lay jariñ la ngir sa mbir dox wala say mbir baax gis nga ñu bëggoon la jariñ ci dara lam yanfa'uka ma ne man yonent bay saa saa maa la koy wax yow li mu ko waxe mawlaana Ibnu Abbaas nag radiyallahu anhu la ko waxe mbooleem xeet wi ñépp voilà lam yanfa'uka ma ne dara lañ la dul jariñ illaa ludul bi shay'in si mbir moo xam ne xat dafa fekkoon lu jiitu katabahullahu borom bi dogaloon na ko nattoon na ko bindoon na ko laka ne xéewal googale njariñ googu dina agsi ci yow lépp lu la dig ne dinañ la ko defal si lu baax la nga am mooy la yàlla jotoon a bind ci dogal bu jiitu ne loo ngay am bu ko bindul woon wallahi alladhi la ilaha illa huwa président des États-Unis Arabie saoudite Ukraine Palestine wayow fépp Israël Palestine wayow dajale ne di nga am milliard te yàlla binduloo ne di nga am milliard wallahi doo am milliard nañu dajale nag jël budget bi sax dugal na ci biir wallahi milliards yi doo ci jot kon nag mu ngi noonu le dara lañ la dul mën a jariñ lu dul mbir moo xam ne fekkoon na borom bi tabaaraka wa taala katabahu fekkoon na mu bindu ko dogaloon ko allahu borom bi la ko ngir yow gëm dogal nii mooy nga def ci xal xale bi gëm dogal xam ne mu bañ a koo xamante ne nii day bëgg nga xam ne lu mu gis jëyum gis